أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فيقول الإمام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 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب رواه الترمذي رحمه الله وقال حديث حسن صحيح kon al imaamu al xaafiz al nawawi rahimahullah mu ñëwaat ak ñun ci garab gi ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa anna bihim wa ja'ala al jinaan al ulaa ma'waahum wa maskanahum amiin ci suñu jotaay bii ñu génn muy chapitre cent quatre-vingts baabu fadl qiraa'ati al qur'aan xadis bi ñu mujj woon gis moo doon xadis neuf cent quatre-vingt-dix-neuf muy juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent ak ak ak ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mu ne woon wa an ibni Mas'ud radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man qara'a harfan min kitabillah falahu hasana wal hasanatu bi'ashri amsaliha kon tay ñu war a gis hadis bi nga xam ne nag mooy alf hadis numéro alf hadis mille <laughs> allahu akbar junni fay gis nañ junni hadis ma sha allah <laughs> buñ gisee lii mooy gis nañ junni hadis ma ajmala allah min kalaami xayril bariyati alayhi afdalu salatu wassalam ci kaddu yi gën ji mindeef alayhi salatu wassalam loolu xéewalu yàlla la de barki yàlla laa wax fii mu ne bu ñu jàppee ne lii du lu rëy billahi lu rëy amatu la hawla yal na ko borom bi barkeel ta yokku amin mu ne wa an ibni abbasin mu ngi jële ci doomu abbas bi muy sayyidina abdallah radiyallahu anhuma annahu qaala neena mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inna alladi waa ji nga xam ne laysa fii jawfihi newul ci biiram ci xolam shay'un dara min alquraan yi dëndëm dara ci alquraan newu ci amul dara lu mokkal dara sero way mu ne kooku moom kay kal baytil xarit <laughs> la hawla wala quwwata illa billah mook kër goo xam ne dafa ruiné une maison en ruine mooy kër goo xam ne dafa màbb léppam waaw tabax ya toj na màbb na wadd na brigé wadd toj waaw mu am ay paxi jaan ay paxi mbëtt waaw ay paxi kaña waaw boo fa jaaree si ndax yi di jaar nii di la tiital nga jekk benn xaj tëlle na daal di lay mbëtt ah, rek nga tiit jàpp na dem nga laabi fii la kër gu mel noonu lay niru <laughs> képp koo xam ne dënnam poitrimam xolam dërr ci alquran newu ci mook kooko yam allahu akbar mu ne rawahu soloona hadis bi at-Tirmidhi al imamu Abu Isa Muhammad ibn Isa eh, ibn Sawrata at-Tirmidhi rahmatullah alayhi mu ne wa qaala mu ko solo mu ne hadisun li hadis la hasanun hasan bu baax sahihun bu wér léegi laaj bu njëkk bi mooy eh, eh, njàngat bu njëkk bi muy taxrij bi est ce que moom dongo ko solo ñu ne déedéet al imaamu Ahmad ibn Muhammad indi na ko rahimahullah euh, jiitu ngiru Hanbali indi na ko ci musnadu bani Hashim musnadu Abdallah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anil jami' naka noonu al imaam ad-Darimi rahmatullahi ala al jami' al imaamu Abu Isa mu ngi koy indi abwaabu fadaa'il al Qur'an hadiis yi mu gis fan yii yëpp ci la ko indi abwaabu buntu fadaa'il al-Qur'aan an rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam baabun mu ne haddathanaa Ahmad ibn Mani' mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Ahmad ibn Mani' di Ahmad ibn Mani' ibn Abdirrahmaan Abu Ja'far al-Baghawi al-Haafiz al-Baghdaadi rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa mu ne nettali nañu Jariir di Jariir ibn Abdil Hamiid ibn Jariir ibn Qurt ibn Hilaal ibn Abi Qays rahimahullah abu abdillah ad-Dabbi ar-Raazi al-Kuufi al-qaadi juge la woon rahmatullah alayhi an Qaabuus ibn Abi Dubyaan moo ko jëlee ci waaju naan Qaabuus ibn Abi Dubyaan di Qaabuus ibn Abi Dubyaan hmm, al-Janabi al-Kuufi hmm, al-Janbi al-Kuufi rahimahullahu ta'aala moom moo ko jëlee an abiihi Qaabuus jëlee ko ci baayam Abu Dubyaan Abu Zabyaan moom moo doon Husayn hmm, la tuddoon ah ibn Jundub ibn Amr ibn al-Harith ibn Wahshi ibn Malik ibn Rabi'a ah, ah, ah, ba ni muy deme al-Janabiyu al-Kufiyu rahmatullahi alayhi hmm, ci moom mii la ko jële léegi moom mu ne nag an ibn Abbas moom Abu Sufyan moo ko jëlee ci Ibn Abbas ibn Abdallah ibn Abbas ibn Abdil Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf Abul Abbas al-Qurashi al-Makki al-Madani waaye Taif la mujj génn àddina radiyallahu ta'ala anhu di habrul umma wa tarjumanul Qur'an bokk ci al-mukthiruna min riwayatil athar al-mukthiruna min riwayatil athar Abu Hurayrata yalihi ibn Umar wa anasun walbahru kalxudriyi wa jabirun wa zawjatu nnabii noonu la ko imaamu Suyuuti waxe mu ne wal muksiruuna ñi nga xam ne ñu ëppal lu ñu ubb lu ñu jëlee xadiis yonente bi alayhi salaatu salaam Abu Hurayra mooy tëddali Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu moom moo ji jiitu yi ci tegu mooy Ibnu Umar di Abdallah Ibnu Umar ibnu al-Xattaab radiyallahu ta'ala anhuma eh, mu ne ak Seydina Anas ci la muy ñett eh, anasun wal bahru moo nekk nii waaw mooy al bahru al habru di tarjumaanil qur'aan géej waaye fuure wi di Seydina Abdallah ibn Abbas nekkoon cousin wu yonent bi alayhi salatu wassalam ndax Seydina al Abbas ak Seydina ak Abdallah ni jur yonent bi alayhi salatu wassalam ñoo bokk Abdul mooy seen waajur wu góor eh, kal Xudri yi eh, muy saydna abu sa'id al-khudri wa jabir wa saydna jabir ibn abdillah wa zawjati nabi di soxna yonent bi alayhi salaam di sayyidatu aisha radiyallahu ta'ala anha bint siddiq radiyallahu anil jami' kon an ibn abbas radiyallahu anhuma annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna alladhi laysa fi jawfihi shay'un min al-qur'ani kal-baytil kharib <laughs> allahu akbar léegi hadis bi ana lëkkaaleem ginnaaw taxrij bi ak suñu bunt bi baabu fadl qiraatil qur'aan buntu bi wax ci ngëneelu jàngal qur'aan dañ naan la leer na yonent bi alayhi salaam bi ñu xamal loo xamante ne mu'jiza la mooy kumpala loo xamante ne moom moo ko mën a xam waaw duñu misaale loo xam ne ñun suñu gët yi ak suñu xam-xam yi doonu ci woon ak bu dul woon ne yonent bi alayhi moo ñu ko xamal mooy ne diw nit ki nga xamante ne biiram xolam dënnam amul lenn alquran li ci nekk kooku mook ab tabax bu màbbayam wal iyaazu billah waaw loolu di wane kon rëyaayu alquran kon loolu mafhum bi mooy lan mooy ki nga xamante mooy li ngay déggee sous-entendu bi mooy ki nga xam ne nag xolam alquran proportionnellement ak la ca nekk ci alquran noonu la xolam di dunde parce que liy dundal xol mooy alquran te alquran pas-pas bu dëgër lépp ci alquran lañ koy jëlee waaw loolu mooy ziinatul qalb li nga xam ne mooy taaru xol taaru xol du lekk ay mergees waaw taa liy taaral xol nekkul di liisal sa yaram yi déedéet liy taaral xol nekkul foo nekk yaa ngi ci seetu bi du xool mukku déet loolu apparence la tudd waaye xol la koy taaral mooy alquran waaw waaw boo ko soree nag xam nga lu lay dal raynul qalbi qasawatul qalbi ah yooyu nga xam ne alquran moom lay tudd ah mooy xomaagu xol wowu xol ainsi de suite yooyu ñoo lay dal waaw alors que nag alquran moom mooy dalal xol yi mooy nooyal xol yi ala bi zikrillah tatma'innul qulub suñu boroom nee na alaa waawi eh, alaa yógu ngeen ma yëgal leen xanaa yógu ngeen ne bi zikrillah ci tudd yàlla muy bu mag bii di alquran ak sunna bu yonent bi saa saam tas ma innu ci lay nooye ci lay dale dal al qulub xol yi waaw kon bu dee ne dëng xol bi nga xam ne amul dara ci alquran moo kër bu mambayam kon kër bi nga xol bi nga xam ne nag daa am alquran mooy xol bay dund waaw kooku mu ngi dund allahu akbar kook la xolam dund léegi nag dund boobu day proportionnel selon ku nekk la nga jàpp alquran non seulement na ko mokkale mais na koy jëfee waaw na ko jëfe gë na ko mokkale gëmi ko noonu waaw di ko jëfe te yàlla tax loolu noonu selon ku nekk na ak sa daraja ci la sa xol di dunde waaw moo tax xayaatul xulub mutawaasita waaw mooy dundu xol yi dafa wute am nañoo xam ne ñoom seen xol dafa yaatu lool waaw dund gu extraordinaire lay dund ndax alquran da nga xam ne moo nekk ci biiram allah alquran bi nga xam ne moo nekk ci biiram muy dund waaw muy kalaamu rabbil alamin ndax shifa la te mooy faj lépp loo xam ne lu naroon a nekk kasaawageeg yooyu yëpp da koy da koy da koy da koy da koy da koy da koy da koy da koy da koy da koy setal bam set wecc soril ko ci yooyee soril ko ci yooyee waaw kon loolu yonent may sa saam bi ñu misaale lu ama am solo allahu akbar jawf bii mooy alqalb mooy xol bi dara newu ci takkul dara ci alquran waaw loolu ñàng na jullit boo xamante nii mokkal na ay way waaw nafaam yoroon def wax naa la kuy wax lu weesu na wax ca la nga xamoon waaw man ba may nekk gox tegum pour teg cassette ay cassettu musique waaw gina di di di di anticiper waykat bi li muy wax balaa wax ñu wax lépp waaw cëngën cëngën mokkal lépp waaw cassette bu génn lu mu bees bees bees boo leen mayee même pas semaine gars yi mokkal ko waaye alquran jamais wal iyaazu billah mokkal yooyu yëpp mokkal ay proverbe yoo xamante ne nii ngir taaral say waxtaan ak li nga xam ne mooy sa discours comme un parolier waaw mokkal yoo xam ne amuñu solo waaw léegi nag kanta alquran moom mokkal ay poésie ay poème waaw yu ñoom diw diw waaye alquran zéro yow moom sa xol boobu moo xol bu màbba yam moo moo kër gu màbba yam kër gu màbb mooy kër googu dundul xol boobu dundul deena waaw waaw ñaata ngay gis ay nit ñuy taxawaalu nga foog ne ñu ngi dund waxum am waat nga foog na ñu ngi dund mais dee nañ bu yàgg lu tax park seen xol a dee waaw nan la dee parce que seen xol alquran newu ci te leen saa saa nee na misaalam xol bi nga xam ne daraal alxuraan new ci daraay alxuraan new ci moo kër gu màbb ñoo yem moo kër gu màbb moo kër gu màbb ñoo yem voilà kon loolu lu garaaw la moo tax war nañoo góorgóorlu waaw lu mu néew néew néew ndax xanaa jullit bi di nga mokkal faatiha nag waaw mais sero nan ngay taxawee li julli tuddub sëriñ juróom ñaari yoon daal di sëgg la hawla wala quwwata illa billah <laughs> daal bu ma tuddee Serigne diw juróom ñaari yoon daal di sëgg waaw loolu nag wóoruma ndax ab réalité la mais am na daal man ku ma xam koo xam dañ ko waroon nettalil moom benn maire ne loolu la doon def loolu nag bu yàgg bu ma nee gone wóoruma nag ndax est-ce boobu loolu c'est vérifié wala dañ doon tooñ maire bi quoi <laughs> waaw loolu c'est tellement grave te ñi mu gën a dal nag mooy femme yi waaw on naal da gis kër goo xam ne boroom kër ga jàmbaar la boroom ustaad la sax wala sëriñ la doomam yu góor yëpp jàng nañ man nañ mais jigéen ñi xamuñu dara waaw presque xamuñu dara waaw li li la jéem a jàngaroo début mais après lépp lay sàggane bàyyi leen ñu foog ne daal mbiri jigéen daal mooy ay toile tooki ay nangam ak i nangam daanaa jàng alxuraan moom bokku ci ay dugg TikTok ay taxawaaloog ay nekk ci réseaux sociaux yi lu leen neex te pourtant téléphone yooyu ñu yor TikTok yooyu alxuraan yaa ngi ci mais intéressé wu leen day mujj daanaka boo ko nee taril ma faatixa sawaay manu ko ndaw si manu ko waaw saggan ma koo saggan ba mel ne rek <laughs> une femme rek <laughs> man jaaxal nañ ma jàng dara ñu foog ne loolu mooy am yar loolu yar la kooku yàq na ko bu yàgg te balam laa gën a mere nga dem taxaw ci kanamu sa boroom nag yaa xaw la kon yonent bi saa saam lii muy wax lu am am solo la kon nag nañu gëneelu alquran te képp ko mu nekk sa xol yow sa xol yow yaay kii law la sa xol di dund yow yaay kër gi nga xamante ne mu ngay dund waaw waaw moom baytun ma'mur la sa xol day nekk baytun ma'mur waaw kër goo xam ne mu ngi koy dundal ñu ngi koy dundal te la koy dundal mooy alquran waaw waaye nag bu dee moom moom moom moom kii na ci moom <laughs> saay <laughs> yooyu bu boobaa nga xam ne xol boobu moo kër gu màbb bari kaña ay janax ay nàngam ak nàngam ñoo yem woo tax it xol boobu day gaaw a mer waaw am ay keñaan loolu mooy màbb gi ah màbb ji loolu la mooy jikko yu ñaaw yi ñooy ñooy ñooy ñooy placé waaw ndax ñoom lenn la <laughs> bu ñëwee fekkuñ fi alquran parce que alquran leer na <laughs> waaw shakawtu ila waki'in su'a hifzi farshadani ila tarkil ma'asi wa 'allamani anna al-'ilma nuurun wa nuuru llahi la yu'tihi 'aasin waaw Allah sayyidina al-imam Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i radiyallahu anhu mu ne damaa ñëw ci waki'in sama sëriñ bi al-Kufi ar-Ra'si <laughs> Abu Sufyan waaw rahimahullah daal di koy jàmbat sama ñàkk mën a mokkal gu baax daal mu ne mu daal di may tegtal ne ma na ngay bàyyi mooy yàlla waaw bàkkaar yi ngay tàqale ko ngay fexe tàqalu ko ñoom mu xamal man gis nga xam-xam leer la te leeru yàlla bu ko jox mooy kat waaw gis nga alquran leer la bu newee ci xol gis nga ni forgeron bi di naame eh, weñ goo xam naa ñëw ba xomaag noonu lay def di ko leeral hatta yasfuwa ba ni muy leere as-safa we leer waaw waaw bi nuurillah waaw ci leeru yàlla bi alquran waaye bis bu dee xol la boo xam ne alquran new fa jikko yu salte yi buñ ñëwee iblis yéeg yu salte yu takk yi buñ ñëwee gis ne fii alquran new fi lëndëm la dañoo lëndëm boo leen di aspirer comme ni euh, acier di xëcce fer noonu la ñuy xëcce yu lëndëm yi noonu la ñuy xëccante waaw waaw léegi nag bu ñu ñëwee xëcc kañaan soxor waaw bañ ñu baax ñi waaw bëgg lu bon tàyyeel ci jaamu yàlla waaw euh, euh, jikko yu bon yooyu ñooy al loolu nag mooy mooy kal kal baytal xarit mooy mooy mooy xol boo xam ne dafa mabba nit koo xam ne moom daanaka moom bu dee ne dogal bi loolu la jublu ci moom moom lool la borom bi bind ci moom moom bu yóbbu nga jullee ko jullit ñëw rek waaw waaye nag bu kenn désespéré wu ci kooku fekk mu ngi amuk nokki nañ koy fexe laaye biir di ko fexe waar di ko fexe delloo ngir mu ñëw waaw ndax kat am na ñu gënoon a garaaw fuuf waaw ñu waar leen ñu daal di génn te lañ ne woon mën na jël temps nag waaye bul désespéré waaw kon nag mu ngi noonu kon nag nañ téye alquran te xam ne mooy liy dundal suñu xol yi sinon bu dee ne nekkuñu ci suñu xol yi ak xol yu màbb kër gu màbb ñoo yem wal iyaadu billah al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu taala